qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaykum abdun habachiyyun ka'anna ra'sahu zabiba rawahu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ci buntu bi ñu nekk muy chapitre quatre-vingts wala garab juróom-ñett fukkeel bi di baabu wujubi ta'ati wulaati al-amr fi ghayri ma'siya waruk topp ñi nga xam ne ñooy les gouvernants les dirigeants yi jiite ak la ñu jiite mais maadaama lañ ñuy digal nekkul li nga xamante ne mooy yàlla la ak xaraamal guñ leen guñu xaraamal ñu leen di topp ci loo xam ne mooy yàlla la ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadiis bi nga xam ne mawlana ibnu umar radiyallahu anhuma moo ko solo woon it muy hadis numéro six cent soixante cinq juróom benn fukk ak juróom benn euh, juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ak juróom mu ne woon wa anhu radiyallahu anhu annahu qaal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man xala'a yadan min ta'atin laqiya allaha ta'ala yawma alqiyamati wala hujjata lah gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a jàll ci hadis bi ci tegu mooy xadis numéro six six six <laughs> soixante six six juróom benn fukk ak juróom ñoo juróomi té juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn mu ne waan anasin mu ne xadis mu koy jële ci saxaaba boo xam ne turóom moo doon anas anas yi nag bari na ci saxaaba yi waaw <laughs> moom mii nag daanaka moom moom moo ci gën a siiw moom mii moo ci gën a waaw dangay gis bàyyi xam bi sax kii euh, moom moo ko gën a mooy ki ñu ko tudde turandoo woon Anas ibn Nadr li nga xam ne keroog Uhud moo doon wax moom la Seydina Sa'd ibn Mu'adh daje ci xare bi xare bi tar lool laata loolu moo romb nit ñi biñ ne qutila Muhammad qutila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam biñ ne yëgle ci xare bi ne faat nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam Seyna Anas ibn Nadr di turandoo Seyna Anas mi ndax frère papaam la woon mook baayam di Malik Anas na Malik ibn Nadr kële tudd euh, voilà mu tudd euh, Anas ibn Nadr papaay Malik ibn Nadr di papaay Anas moom Anas boobee la tudde frère am bi la tudde doomam ji di Anas ibn Malik nga xam ne keroog bi mu ñi nga xam dañu tegoon seeni ngànnaay waaw mu ne leen lu tax ma fekk leen ci xare bi ngeen teg seen ngànnaay nii ñu ne ah nee nañ qutila rasulullah nee nañ faat nañ yonent bi saa saa mu ne mais waaye léegi bu ñu faatee yonent bi saa saa nañ teg seen ngànnaay qumu jóg leen fa muutu ala ma mata alayhi rasulullah ngeen faatu ci li yonent bi saa saa faatu ndawal yàlla bu dee dëgg la après mu dugg ci xuus ci la dajeeg Seydina Sa'd ibn Mu'adh siddiqul ansar radiyallahu anil jami' Euh, mu naa ko mais anas foo jëm muy jëm ci yéeféri inni wa ajidu rihal jannati duna uhud waaw maa ngi daj waaw xetu ajjana waaw jannati rih naam am <laughs> wa inna rihaha la la tuujadu min masirati kada wa kada deneen bi soixante-dix ans waaw ananti ma sa salam wala loolu ay la de waaw du ñëpp nag ñoo koy xeeñtu mais <laughs> Seydina Anas ibn Nadr moom xet googu moom amoon na loolu te mu ngi woon ci kaw suuf waaw mu ne ko maa ngi daj xetu àjjana laata may àgg ci montagne Uhud bii ne waaw mu dem dugg ci kuffaaru Quraysh yi ñoom ba ni mi nga xam ne ci lañ koy faate moom radiyallahu anhu wa ardaah wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahu wa maswaahu amin Anas boobu Seydina Anas boobu moom lañ tuddee Seydina Anas yi ne kii moo ci gën a am na beneen Anas anas beneen anas bi ñëwoon ñu bari lañu ah <laughs> ñu ñëwoon fekk yonent bi alayhi salaam di kii di eh, moom nag voyageur la woon da lu bari rek waaw yonent bi alayhi salaam ñu lekk mu woo ko mu ne damaa woor man ci mooy hadis boobu ah. anas yi bari nañu am ah. mais moom nii moo ci gën a siiw di xaadimu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam kon mu ne waan anasin muy jële Seydina Anas moo tax buñ ko jooyalee rek moom lañ ci jublu xam nga fii waxu fi Anas ibn Malik waxul Anas neneen de Anas kese boo ñu jooyalee ne Anas ci sahaaba yi radiyallahu anhu mooy xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam isma'u ñu muy waxal sahaaba ñu muy waxal xeetam radiyallahu anil jami' isma'u dégg leen wa ati'u te na ngeen topp dégg ak wa in istu'mila même bu dee ne dañu leen a def mu jiite leen aleykum ci seen kaw abdun habashi ab jaam boo xam ne éthiopien la waaw ka anna mel ni ra'sahu boppam zabiba mel ni raisin wu yu wow yooyu ñu wowal waaw mooy ñi nga xam ne noonu la karaw en général euh, ñoom seen karaw ñu muy mel crépu voilà mooy loolu xam ne day lemu mel ni lu lemu noonu waaw même bu dee ka la jiite noonu la mel mooy day décrire jaamu éthiopien bi même bu dee kooku noonu la mel mel ni ay ay ay tàndarma yoo xamante ne nii yu ay raisin yu wow la boppam mel lu mel noonu sax nangeen ko dégg te na ko topp buñ defee mu nekk seen ji mu ne lii rawaahu solo ko al Bukhari yu di al Abu Abdillah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari ta'ala léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom doon nga ko solo ñu la la déedéet jiitu woon ko ci imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal naka al imaam ibn Maaja yi daal na koy solo al imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom andi ko ci ay bërëb yoo xamante ne nii eh, yu wute la eh, dinañ ci gis ñaar waaw ah, indi na ko ci ñetti bërëb la ko indi dañuy jël bi après jëlaale bi nga xam ne moom la di ndax indi na ko ci kitaabul azan foofee nañ dinañ ci jël benn mais fii ñu nekk nañ jël kitaabul ahkaam indi na ko baabu sam'i wa ta'a lil imam ma lam takun ma'siya gisoon nañ buntu bi fan mu ne hadda mooy téereb attey topp buntu topp dégg ak topp imaam bi fekk loolee mu lay digal kat nga war ko cee topp du mooy yàlla hmm, du suñu buntu biñ nekk noonu la ko al imaam an-Nawawi tudde baabu tahriimi taa'ati wulaati al-amr fi ghayri ma'siya wa tahriimi taa'atihim fi al-ma'siya mu ne haddathanaa Musaddad mu nekk ñu nettali mooy Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn al-Asadi Abul Hasan al-Basri ta'ala qaala mu ne haddasanaa Yahya mu nekk ñu nettali mooy Yahya di Yahya ibnu Sa'iid ibnu Farrukh al-Qattaan al-Haafiz Abu Sa'iid at-Tamiimi al-Ahwal rahimahullahu ta'aala al-Basri rahmatullah ah, al-Basri voilà Basra la dëkkoon al-Qattaan al-Ahwal rahimahullahu ta'aala an Shu'ba moo ko jëlee di sëriñam di Shu'ba ibnu al-Hajjaaj ibnu al-Ward al-Ataki Abu Bistaam amiirul mu'miniin rahimahullahu ta'aala an Abi at-Tayyaah moo ko jëlee ci Yaziid ibnu Humayd ad-Duba'i Abu at-Tayyaah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 fala bammeelam nekk radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaykum abdun habashi ka'anna ra'sahu zabibah alhamdulillah loolu la imam an-Nawawi indi fi léegi xoolal kitaabul adaan kitaabul alhamdulillah kitaabul adaan Seydina Anas foofu <laughs> <laughs> mu ne xoolal baabu imaamatul maftuni wal mubtadi' <laughs> imaamul Buxaari <laughs> buntu jiite koo xam ne ku ñu fitnaal la mooy ci diineem koo xam ne vraiment jullit de mais ay bidaa kese wal mubtadi' ak ay bakkaar yu mag ak wal mubtadi' koo xam ne borom bi mu ne haddasanaa Muhammad ibn Abaan mu ne nettali nañu Muhammad ibn Abaan di ibn wazir al-Balkhiyu al-Mustamli Abu Bakr rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Gundar mu ne kii nettale mooy Gundar di Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawla Abu Abdillah al-Basri ñu gën koo xamee ci ni mu ko tudde nii ne Gundar an Shu'ba moo ko jële ci baay jiit leen di Shu'ba mi ngi sànq an Abi Tayyah gis nañ ko sànq an Nawzan an Malik radiyallahu anhu qala qaala annabi ah, dégg na ko mu naan qaala annabi sallallahu alayhi wasallam li abi dar mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam abu dar bii xam nga wey na ne isma'u wa ati'u ñoom ñëpp la doon waxal bii nag da cee préciser ne abu dar moom bii yonent bi alayhi salaatu salaam wax na ko ko tamit exclusivement ne ko isma wa atin walaw li habashiyin ka anna ra'sahu zabiba mu ne abu dar nee na sëy na anas ne dégg naa yonent bi alayhi salaatu salaam mu yow abu dar naan ko isma déggal wa asin ta nga topp walaw li xabashiin même bu dee ne ka ngay dégg ka topp sa dégg topp ñeel na ka nga koy defal mooy ab éthiopien ka am na rasahu comme boppam zabiba ay raisin yu wow yu ñu ay raisin yu ñu wowal la léegi xadis bii nii euh, boo seetloo gisoon nañ fi xadis bu niroog nii nga ne ma ha ma ne la waaw mooy hadith sayyidina al-Irbad ibn Sariya cent cinquante quatre bi cent cinquante sept nekkoon ci baabun fil amri bil muhaafazati ala sunna wa aadaabiha boo fàttale ko ah, sayyidina al-Irbad ibn Sariya waxoon nañ fi hadith bu mel nii waaw nga ne ma mën naa am kii bi quoi nu mu tuddati Euh, euh, baabul amri bi muha bi muhafaza comme que man fay dama cee bëgg a dellu que mën naa am euh, numéro chapitre bi mooy chapitre boobu noonu mais ban chapitre la woon numéro cent cinquante mu nekkoon cent cinquante <laughs> mooy numéro euh, des seize euh, mooy chapitre seize chapitre seize voilà foofu la woon al-Irbad ibn Sariya ci la waxoon ne mooy bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam di wax naan usiikum bi taqwallahi was-sam'i wat-taa'a wa in ta'ammara alaykum abdun habachiyyun waaw voilà wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathiran fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة hadis boobu noonu boo fàttale ko eh, eh, gisoon nañ ko foofee wa in ta'ammara alaykum abdun habashi même buñ defee mooy dégg leen maa ngi leen di doon dénk yonent bi saa saa ne maa ngi leen di dénk ragal yàlla wa sam'a wa ta'a dégg ak topp wa in ta'ammara même bu dee dañoo def mu jiite alaykum ci seen kaw abdun habashi moom moo ñëw imposé wu waaw jaam bu ñëw imposé wu force leen bu bokk Éthiopie ngeen mën a dégg leen te ngeen topp waaw hadis boobu noonu boo seetloo moo hadis bi niroo na hadis bi dane isma'u dégg leen wa ati'u te ngeen topp wa inista wa inistumila aleykum même bu dee bi bële ta amara aleykum abdun habashiyun mooy moom ci boppam moo dafay effort ba jël mbir mi waaw ndax dooleem gum am wala am ñu ko jàppale mu nekk seen jiit par force mu ne même lool dégg leen ngeen topp maadaama ci l'islam la leen di woo euh, ci la nekk loolu topp leen ngeen dégg leen ngeen topp ko fii nag dane wa inistomila mooy njiit bi njiitu jullit loo xamante ni da ngay délégué ab pouvoir boo xam ne comme mu jël ab Abdul Habashi def ko gouverneur fenn bul ne ah man jaam la man du ma waay yow wa doon euh, jaam la waay yow non waaye yonent bay saa waxul xabashi de abdul xabashi parce xabashi yi waa Quraysh xamoon nañ leen waa gis nga Abraha ba muy ñëw gaa yi dañoo daw bañ déggee riiram parce que xam nañ ne gaa yi boroomu kàttan lañu mais jaam la la wax waaw <laughs> xam nga jaam li tax yonent bay saa joxe exemple bi te waxoon nañ la ko foofee ci hadith Seynal Irbaad bi mooy ne arab yi naka jekk ak ñoo bañoon ku leen jiite xanaa seetlu woon ne Quraysh looloo tax seetlu nga ne Quraysh amul woon buur <laughs> Quraysh avant l'islam di ñëw sax est-ce que mas nga dégg ñu naan diw mooy maliku Quraysh amul waaw parce que ñoom sawaay moo tax yenn yi rek rien que xoola doomu Qusay yi muy maamu yonent bi sallallahu alayhi ñoom Abdou Dar ñoom ci ku nekk ak liñ la joxoon rek lool rek indi indi woon na forme de tension ku nekk di xawal lor ñebe woon lu tax kee yor lii lu tax kii moo taxoon moom avant dafa amoon problème looloo taxoon moom mu daggee ko noonu moom Qusay ibn Kilab jël doom ju nekk mu am lu mu la dénk ci mbiru Kaaba geek li nga xam ne yaa koy mu jël waa banu ñi nga xam ne ñooy fi yonent bay saasaam jóge direct mu jox leen li nga xam ne mooy siqaaya bi di nàndal nit ñi zam-zam ñoom banu Abdul Daar mu jox leen li nga xam ne moo jëm ci caabi Kaaba geek yooyu am lu luñ la jox daggal la loo xam ne ku nekk moom dina am looy def loo xam ne ah, yow lañ koy jagleel bu ko defee ku nekk am nga ci mbir mi dara <laughs> mais sinon ñoom moo euh, ñëw ñu ne diwa leen jiite ñoom ñëpp loolu daa nekkoon loo xamante ne nii ñoom euh, yombul woon ci ñoom waaw waaw mooy dugg ci topp euh, benn njiit képp yeneen tubaab yi sax tànn yëgal leen ne nag. topp nag ak njiit loolu dafa war waxuma la njiit njiit boo xam ne sax war na mu nekk ko ndax yonent way saa saam moo ne ñii jiite min Quraysh mooy loolu xilaafa bu mag gi lay wax mooy ñi nekk xila xalifa ñooñu ci Quraysh la ñuy bokk fii mu ne loolu euh, euh, gaa yu bari xamuñu ko ba pare foog ne ñoom ñu ngi wax lu am solo te waxuñu fi dara waaw mooy yonent bi alei salaam euh, dafa xamle ne li nga xamante ne nii mooy ñi jiit ñi njiit yi njiit yi nga xam ne ñoo nekk xalifa al a'zam bi koocu ci waa Quraysh lay bokk waaw loolu moo taxoon bokk na ci li nga xamante ne moom la Seydina Siddiq radiyallahu anhu waxoon waa Lansaar waaw waxoon waa Lansaar keroog bi nga xam ne ci saqifatu Bani Sa'ida waaw ci saqi ci saqi saqifatu bani sa'ida gaayang koy yokk foofee boo demee ci autorité de la ville de Haramayni ñu ngi koy yokk foofee nga romb ko euh, moom gis ko ci boog ci biir jumaa ji sax la nekk léegi <laughs> waaw Allahu akbar comme comme quoi non non loolu yonent bi sallallahu alayhi nag mooy da nit ñi eh, jiit yi mooy ñi yor njiit yu mag yi nekk xalifa yooñu ci waa Quraysh lay bokk moo tax bokk na ci li mu waxoon waa Ansaar euh, euh, ak tamit li nga xamante ne mooy euh, bañ ne minna amir wa minkum amir temps yi yëpp tudd nañ ko fi léegi nag bi nga xamante ne nii noonu la demee léegi nag bu dee njiit boobu moom moo ñëw tànnal leen koo xamante ne nii moom jaam la éthiopien waaw ne aywa moo leen fi nekk wala euh, boo ci boolee xadiis Seydina al-Irbaad bi ñu gisoon bi ñu gisoon euh, mooy euh, que ne wa in ta'ammara aleykum abdu mooy moo ñëw def force par force parce am na doole jiitale bu boobaaye na ngeen dégg te na topp waaw bu leen fi nekk ah waaye topp fan non man du ma topp ah. déedéet alors que saa saa waxoon naal umara min Quraysh waaw al imaam Abu Barza moo ko nettali hadis bi al imaam uh, Ahmad ibn Muhammad uh, uh, rahimahullahu taala daal dina koy solo Abu Barza mu sama ñaari nopp yi moom moo ko dégg quoi waaw yonent bi saa saam di wax al umara'u min Quraysh thalathan maa fa'alu salaasan maa hakamu fa'adalu wasturhimu farahimu wa 'ahadu wa wafaw faman lam yaf'al dhaalika minhum fa alayhi la'natullahi wal malaa'ikati wan naasi ajma'iin waaw mooy yeneen tubaab saa sàmm dale dale ah <laughs> abu abu barza al aslami nadlat ibn ubayd ibn abid radiyallahu ta'ala anhu al basri al aslami radiyallahu anhu sahaaba yeneen tubaab saa salaam nee na man maa dégg yonent bi alayhi salaatu mu ne ñetti yoon al umaraa min Quraysh njiit yi ci Quraysh lañuy ñuy bokk mooy xilaafa yi ñooy ñiy yor xilaafa bi ñetti yoon maa faalu salaatan ak luñ mën a def waaw maa xakamu fekk ñu ngi fekk ñu ngi àtte nit ñi fa adalu ñu daal di jub fekk ñu ngi jubal ñu ngi àtte te jub wasturhimu farahimu ñu sàkku ci ñoom yërmande ñu ñu jiite ñu yërëm leen wa ahadu ñu pacte ak ñoom wow fa wow faw la ñu pacte ñoom mooy jiite leen ci ala wa ta'a waaye ci jëm ci e, kitaabillah sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam fekk ñu ngi loolee nga xam ne moom lañ pactaloog ñoom ñu koy matal yonent way saa saam man lam yaf'al zalika minhum képp koo xamante ne nii ci waa Quraysh nekk nga xalifa te doxaloo lii ci ñoom ma fi wax fa alayhi nekk na ci kaw kookee laanatullahi rëbbum yàlla wal malaa'ikati ak malaaka yi wan naasi ajma'iin ak nit ñu sell ñu boole sell waaw kon nag <laughs> moo moo moo tax da ñenn ñi moom ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas moom dañoo sunneeku ñoon ci ba set waaw lépp <laughs> maa bañ <laughs> wa laa ilaa da doon la ñoom Seydina Talha ibn Ubaydillah defoon ñoom ñi nga xam ne ñoom si si yor eh, Seydina Omar ne woon eh, ak Seydina Zubayr radiyallahu anhu te ne daal xilaafa gi mënula génn ci yéen ñii ndax yéen ñi nga xamante ne fekk ngeen Badar am na ci benn riwaay loolu la dana fekk ngeen Badar te tamit yéen tuwuffiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ankum raad yeneen tuwaay saa génn na àddina fekk mu gërëm leen yéen ñii ñëpp waaw Seydina Usman saydna ali ibn abi talib saydna abdurrahman ibn awf saydna al-awwam saydna talhat ibn ubaydillah ak ki nga xam ne mooy saydna sa'd ibn abi waqqas ta'ala anil jami' ne leen nag tànn leen ci seen biir waaw léegi ñoom responsabilité gu rëy googee daa tax ñu bari ci ñoom daal di démission ne ñoom bokkuñu jël nañ seen mbir joxe waaw waaw akbar léegi kon Euh, al umara min Quraysh mooy xalifa yi ci Quraysh loolu la doon wax ne ñu xamul dara di wax mooy bu dee xalifa moom bi nga xam ne moo war a jiite jullit ñépp comme ni ko Seydina Omar Seydina Ousmane Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ñoom Seydina Haarun Haarun ar-Rashid jiite woon xalifa abbasid yooyu ak ñooñu ak ñoom Seydina Omar ibn Abdul Aziz lu jiite woon radiyallahu anil jami' loolu kooku ci waa Quraysh lay bokk léegi kooku bu jëlee kenn teg leen koo xam ne jaam la éthiopien mu ne ko yaa jiita fee kooku na ngeen dégg te na ngeen topp waaw isma'u dégg leen wa ati'u te ngeen topp wa in abd même buñ defee mu jiita leen ab jaam habashi ku dëkk Éthiopie ka anna zabiba waaw mooy alal ji ñu bañ a war a duggaate yonent bay saasaam ne même bu dee loolu la toppale mais lu tax yonent bay saasaam di wax lool mooy ngir bañ wute ci biir jullit ñi waaw shaqqal asa asa ta'a ndax xam na ne gis nga wute bu amee la taxoon ngay wute la taxoon ngay wute hein yow la taxoon nga def dissidence jël arme ne da xare la nga bëggoon a faj doo ko faj ca mbir day empiré wu moom laa doon wax naan xoolal dëkk yi nga xam ne dañoo miin coup d'état waaw gis ngay ayti yi <laughs> ayti ñooy saa coup d'état mais gi ñoo ay ñun ñooy les mais les champions des coups d'état de tous les temps en tout cas ci li ñu xam man <laughs> mooy les africains de l'ouest ñun ñii waa Afrique sowu jant waaw gi Sénégal nekk ay Guinée ki ay Mali ki ay Burkina Faso woo ki ay Côte d'Ivoire woo ki ay ay yooyu noonu ñoomu ñooy les champions des coups ñoo dàq coup d'état leen ma coup laa wax <laughs> waaw moo taxit ñoom moom ñoom moom moom moom bul sonn sax waaw moo tax gis nga ñu ko ci miin noonu lañ dëkkee daanaka mooy de toog cinq ans yi coup amul. lu xaw a la waaw noonu daal lañ koy jafe ku nekk di coup d'état di def mooy fitna googu lay indi te day tax nit ñi ñeme arme yi lañ ñemewul woon